soo na ba yee saaru de kente ma te ku fele ma kala ila ken la wa bonan ngi ta ngi ta na ba ngi dara dina mo ko lu de yo ko la ngi ko de yo de yo ngi wala ngi wala ko de ko ta mari wa ko wa ma ta de yo ma ta de ko ni ko ko la ko ko ko ko ko ko ma ta yo ko de ko ni wa no la ko ko ko mo ko ko la ko ni ba ko ko ko ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبارك العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلم ذكرك الذي أنعم على ما بريت من بطن وظهر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن كتب الدبور الرحمن كذلك mindaa mut yaa bindaa arrahmi yadaaji toro bindaa jaa lakra amma ci lan la yata saa aloona ñu laajante anoona ñu laajante yàlla laaj ani na bay ci bés pénc yàlla bi te daaji ma bi bés pénc mu magama moom la ñu laaje yàlla moo laaj li ñu laaj lan la moo tontu ñu tontu li ñu laaj mooy bés pénc yéefar yaa ngi koy laaj ci kanamu weddi jullit ñi ñu ngi koy laaj ci bëgg a am lan la ci dafa saa la ñuy laajante ñoom yéefar ya ani na leen ci gis ci arab yi te yaa ji màgg la ci gis ci ci yoo xam ne ñun ñoom kër bu na la ñu jiw ci moom mënuñu laajante ci gis ci wala ñoom yéefar ya nañ ko ci doogu taal ba yéefar yi ñooy yaay ay njëkk yu jëm yàlla mooy matawal waaw ñun tuddum faata xëy na nga xam ne laaj la wér di leen ko laaj. ay ko ñii di ko saxal ñii di ko dàq wala xam nga ci lan la ñu def saa yoo ñu laajante ak ah ñoom jiw ñu ne ngeen fële yàlla na fay ci dëkk yi jaraaf yi ci daal di màgg. léegi yu jëm nga xam ne ñoom mu xool foofu la wala wutal la ñu ji ci moom ñoom gëm nañu ko ñoom koy faral di laaj kay yëppal ñoom rek nañ ko ñoom ñoom ñoom. Kalla dëgg ko te yàlla moom xam nañoo xam de wante ñoom ñu weddi bés seen bi di ko laaj laajal yëddi yëngu ci ak weddi xam nañoo xam de lay wàcc ci ñoom ci bés seen bi rek ma kalla topp dëgg te yàlla moom xam nañoo xam xam nañ xam nañoo xam de saa fi nekk dund ci jëkk ba. suñ jël yàlla dana ñoom xamul ci. te géej boobu géej ñu réeré danañ amalewaat ci ñoom seen tunduwal daal di indi tegtari kattanam li nga xam ne mooy na yàlla ndax dootuñu ba dootu ñaaral mu dem lal ndax du yàlla bind suuf si binde ko ni ñu demee dangeen mën koo defal kattan bi yëpp ci sii ba ngeen nekk ci yéen dama aadama yëpp maas gannaaw maas di def mën nga indi tënk yàlla wax bi baala tam def aw taaram li ñu daaj ñu xam ko ba ñu ñu ngi daaj yoo xam suuf si mel ni yow mu jë jënd sa dor daaj ko mu tam bind leen ak waa jëm yéen di xeet ñu bind leen ngeen di góor ak jigéen bind doomu aadama nit ku ko mu ngal mbaam mu góor mu muutal ko mbaam mu jigéen xar mu góor muutal ko xar xar mu jigéen nag mu góor muutal ko mu jigéen gëlëm gi góor lépp lu mu bind kattan na ko tullal bi kattan lu mat loolu ci ko def mën nga taxawal bés penc wajaa naa tam def naw ma kum nelaw seen ibaatam mu di nopp laa ñu leen yàlla lañu bindal nelaw yi nga xam ne moom ngeen di noppaloo suñ sër sër yi ku nekk sonn ku ne dem ci lalam yàlla xamu moom nelaw xamu ji nelaw saana jóge bu yeewoo rek nekkati nelaw yooya ci mën nelaw loo mën nga rey rey moom kenn nga ji comme ni waaye ka mën a ku nelaw ndax mën nga dekkal ku dee wajaa maa ko ndem lay la guddi li baasam muy koddaay ñeexal leen de mu defal leen guddi lu ci sutura leen suturaal li ci koddaay di suturaalee yaram nga xam ne lépp loo mën na def lii bëccëg guddi mën nga koo def kenn doo gis wajaa naa fan def naa rabu seen maa fan mu di baraba waxtu sakkuwaay ak dund mu defal leen bëccëg bi muy sakkuwaay ak dund ñun xëy ku nekk xëy ci soxlaa bu guddee ngeen nelaw ñun def loolu mën naa indi pencam yàlla def ba bànn naa tabax na muy toog akum sa kaw seen saban juróomi aari asamaan ci daadam yi di wër dër bi ñu ngi tabax ci seen kaw juróomi aari asamaan bi tiim leen te dëgër na lool su dëgëru doon daanu na ci seen kaw dëgëru doon yàgg ak jamono jooju toll na ca ci def loolu mën naa dekkal ku dee rek boo jaaxal de waxaajal bu ci takkaatoon mu defal bi muy lamp buy takk ci asamaan bëccëg bi lépp waaw tam naa tam wàcce nii moom moo traité ci kii nii maanaam ndox fa jaajal bu ci jot ci de loolu day bu ngeen bay mu xawoon ndox moo xam ne mu ngi bàyyi ko ci asamaan soppeeku li ma ko jëriñ na mu génnee lii ca ndox ma àbban fepp wala baatu na ay jot su ko defee mu tawee rek dañ sax di sax du wóorul mooy waaw fepp daal jógee na ngeen di ko bindee wa jannaatin ak taw alqaafa ni di wéyal ko ak tool nga am na tey waaw yoral ka loola rek ku nekk la ak toolam yàlla mi def loolu xam ngeen ne kattanam mat na rek kattan lu mat loolu moo tax te ne yàlla am nga def ne dana dana bëre indi war ngeen ko woon a sikk de am sikk dama ñëw inna yawmal fasli naka bés a fasale diggante mbindeef yi daana nekk noonu nii xaaral di waxtu yoon seen ak bugal de waaye lu baax ak lu bon ku nekk dana tase de su baaxee mu taxe su bonee mu la leen di mege moo tax lu ngeen mën a def ci dëng mu ngi leen di xëy ndax du ngeen ko raw yow ma yoon ba def na war ci tóori ca bukka ba nga xam ne Israafil walloo nañ ko bukka wane nam ñaareel ba nga xam ne ci la ñuy dakkal mbindeef yi ba saatu na da ngeen ci tënk doomi bàmmeel waaye gën di ñu indi kuréel kuréel waaye ñooy waru ñu doore dañuy ñëw ci façon yu bokkute Muaz ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam luy maanaam tataatuna afwaajan yonent ne ko nga lu màgg daal di satiiram nga ñoom sallallahu alayhi wa sallam ñaari nga mu ne ko danañ fan fukki xeer ci sama xeer yoo xam ne nañu di ci pénjam yàlla bi ñuy doole ñii di fang ñu di golo ñii ñu fang leen ñu di mbaam tugal ñii ñu fang leen ñu jot ñu dal seen bopp seen tànk féete kaw ñii ñu jiital leen ñu fang fang leen ñu lekk maxa ñaa tax lu ñaa ñu tagg seen loxo seen ci safara ñi nga xam seen lammiñ di bocceeku ñu di ko safar ñu muy sotti gëtt ñaa seen biit di sot di génne xet goo xam ne moo moo raw xeta ñaa ngi solal leen mbubbi comme yi godorom yoo xam ne dafa takk ci seen ci seen kaw noonu la nit ñi ñëw fay jëm xeet yooyu de mooy fa taasoo a foo jëm ñi fan nga di golo ñooñu doon roba ji diggante nit ñi de di yàq àdduna ay golo la doon bi ñu ñëw koy gëm yàlla ñun fang ñu di mbaam tugal mooy lekk kati lekk kati riba yi ñi nga xam ne dañ leen a fang miskin mooy xaabu yi nga xam ne dañu àtte bëgg xanaa di jàng ci seen ñun fang ñu sëx lu mooy avancé kër yi daa jaxase ñu ñee ñi nga xam ne dañoo dagg seen loxo dagg seen tànk mooy ku daaloo dëkkandoo ñi nga xam ne dañuy fàqar mi seen lam def mooy xisaka yi nga xam ne ay fenkan lañuy def seen bopp fóode di xisa rek di fen te lañuy wax wax duñ ko jëfee ñi nga xam nañ ne ngay yàll dëkk joo xam ne moo gën a xatee nit ñi ñëpp di leen bantu mooy topp ko ci yi ñi nga xam ne dañ leen a xeew ci nag ci safara ñooy lekkat yi ñooy lekkat yi haram yi rek lekkat yi xale bi jibini ñu la xam nag ne dañ leen di sonal sax soloñ leen bu bi koŋ yoo xam ne ci godorom ngay jógee taxam ko ñooy ña doon lekk ni baa def ñuroo si taaj yooyu de kenn mu ñuroo sa morom moom la wax ne yow ma ñun foofu bés na woon fi suuri ci bukk ba saa suuru te ngeen di kër ak waa di di kuré ñu mu def daañu ñu ne wax am nañu roowu dëkk ñoo doon di topp yi ñu deram bayi deram rek ñoo ñëw seen jëma ci melowuñ bëgg rek bu kutwaati tëru bi sama asamaan wa kaana tam nekk ak waa ban di borom buntu su ko defee asamaan bi léegi ñëw bi ko muy ay dem dem dem dem malaaka mu ne may nañu ko mu yàq fa mu tolloo ñu dem mu jigi ku nekk dafi bën bën la mu defi ñu leen moom it jëm seen jëm yàlla suñu la ci ko ak jibaana doy yi ba kaana seen nekk saraaban di jënd woo doy yi yi yi di jëm seen jëm ba mu yàgg ñu mag ak ma ñu tar soppeeku waaw comme de naaw di jaww doj yu ni mosu ñëwaat. illa jahannama naka jahannama kaa nekk na mu mirsaaran di kasoo. di saa fi ne ñu ne loolu yëpp ñëpp. keroog képp la na fu mu lay tëj. mooy jahannama rek. maa xaaral di delluwaat ñu ne leen. suñ bàyyi koo jëkkin di ma rek. te jahannama leen jëm de. laa bi dina mbir mi jiwee sax. te ak jahannama ah xaaral ah, ay ay jamono yoo xam ne amul dayoo. fukk bu mu wàññi téeméeri at yi nag wala juróom-ñett fukki at yi nag wute nañ ci waaye li ci mën a am ay xokk buy xokk bu lañ fay sax yoo xam ne amul dara laay doog kon am mot ci ñun yaa ci jaanama baddan ay nelaw wala saafara du jaage nañ naan de duñ nelaw seen xel dañu ko duñ naan itam de laaj duñ naan faaw illaa na fi nekk xam nga man loxo mujj wax a faafara dëkk yoo njëriñ a jàmbat nañ ko ay junne junne ci dara ñu dëkk wàññeeku ñu ngi lakk mu ko ci seen dënnu yi day léegi tàkk na gën a tàng seen moo gën a tàng safara yi kooku rek fi dal de te danañ ko naan nit mar wu ñetti la jotaam ni mu di fay ñu faa tàng daal di dëppoo seen i jëf loolu nag fay la boo xam ne dëppoo naan lañ doon jëf de caay caay ya tuut ci ko weddi yàlla mu màgg mi la tàkk waaye ñu gën a màgg safara de inna um naka ñoom kaanu nekkoon laa yéen a ragal fii di taaba min taaba ñoom bu ñu waxaat pencam yàlla ñu def koy reer ragaluñ ko ba kër sa bopp dañuy yàgg daal ak maa jaaw alxuraan suñu ci daa mën a yàgg ñu yàggee alxuraan ne du dëgg ñu ne njabar la ñu ne waaw yéen a ko sox ñu ne mbuxaala la ñu ne way la ëpp la say leen te takk na mu lépp lépp après ah, naa takk nañ ko ci taabal ci téere te mooy dawul ma ko def rek ci yàlla lépp loo ma fa def loo ma fa wax yàlla bind na ko ci téeréem denc ko jële bi maa ko gën a nekk te soo ko ñëw naa leen mos leen nag mbugal maa ngoog da ngeen ñëwoon mbugal amul mos leen di ngeen doon wetti mos leen seen ak fay lan na si dakum doon si ndéem illaa xasaaroon na leen mbugal ci kaw mbugal te du ngeen doon dara nag lu may mbugal ci kaw mbugal bu leen safara lakkee ñuy jooy jooy jooy jooy ay junne at yàlla na leen bu ngeen bëggee ma tawal de ñu ne ma taw bi ñëw mu taw ñoom ay bëj safara yoo xam ne bu tawee waxtu rek ñu ne ñu dellu ci lañ nekkoon moo ñu gënal waa xet li ko waxee ñu ne leen sama yi dañ ci sës sedd ba ñu yóbbu leen jë buñ faa wax ne safara leen gënal buñ jógee boobu ñu ñu yóbbu ay jaan yoo xam ne dañuy day di bu kër ak baax la seen dana dana tax ñetti téeméer yi dina ci ak te dëgg alaxira mbugal ci kaw mbugal rek yoo ko def nag mu mag mi bind ku doom ko di kawe di loolu rek ak tey dina leen mu tax dina nag aay nag la ñu yàlla waaye ragal ñu yàlla waaye ragala def lu mu taxe ragala bay lu mu waral ñu am ma baax ma taxe rek ñoom dañ nekk ci barab bu ñu mucc ci yooyu daaw ay tool waaw naa bëri ak xenab daañu ay tool yi gendarme ak xenab am lépp mu seen xel bay ba ko war a defar ci jànq asraaf yi di marché ak jabar yu rafet yoo xam ne ne nga toll mu tàmbalee soxal weer te te xat yooyu lay nekk di la yi doon ñooy marché ci beneen barab doomu ñett fukki at ak ñett yore naa gis na ne doomu fukki la ñuy door looloo gën a dëppoo ja ak ñoom laa moom a dégg ci biir yàlla ci aljana ndax woon boo wala si saa ba liggéey ak ay marbe foofu nag kenn du ko dégg wax ci caaxaan kenn du ko dégg wax ci biir dëgg rek salaama fay mu ndax di ko tukkee ba borom ko ab saa am nañu wuti may. lii tey xam ne fa la jóge de tudde na ko koy ndax jëf ji dina ko lu bon bon waaye dëgg-dëgg may la de ndaxte jëf ji nga jëf baax waa gën a sax dañ la ko may isaaban may gu dee ak yu de te may la xam ne itam bu <coughs> bëri la may gu bëri may gu amul dayo mooy ñu may ba nga ne naa de doyle naa parce que bu mooy doy ñu la joxee doomu aadama ñu xëyee ñu di ko may ba mu ne bëggatuma doyle naa doyle naa loolu mooy may bu amul dara rek rabbu samaawaati borom asamaan yi juróom yaar wala les suuf juróom yaar maa benn wu maa ngi nekk di ko di leen xalaat maa ngi mooy ak yéen bi ci moom asamaan ak suuf ak li ci diggante bi mooy ak yéen bi rek mooy yërëm ci sa kaw ba nga ci daal mu indi loolu la yaakaaroo ci gën a foofu rahmaan laay bi ñu tànn sa sa kaw ni baax bu rahmaan lay indi waaw kon waaw. jaam bi gàttal yoona ba rey la tudd laa yam li koona moom ñoom bindee ni ñu mucc moom ci taaroon ak wax kenn sañ ñu ta wax ak yàlla yóbbu boo xam ne kattanama bu dayoo ndimiri di wax sax pencam yàlla doo dégg kenn ku wax doo déggee baat daal tànk bu ne kott nga dégg yow ma yàqoowu bés ba dana taxaw roowu roowu firikat bi ne wala leen ci lili yàlla waaye ne tee boo rek bu ko wala malaayika doon malaayika yi fan ñu ngi woy sappe bés ba nga xam dana taxaw mbindee la mu nga xam ne ni mu mel yi ni yi mel ci nit ñi rek ak malaaka yëpp ñu taxaw sappe lare ko digal na lool ñaan ko rahmaana ak yërëm ci wax de foofa kenn du wax lu ma ci yàlla ne waxal de waxaala tam wax sawaaban aji jub tam wax loo ne jub na mooy ñu jub yàlla ak malaaka yi ñoom la ñu ñu ramb itam ña nga xam ne yow nañu rabu mooy ña nga xam ne dëgg nañu yàlla borom bakkaar yi mag yi jigi nit ka yow boobu de bés alaako moom moo aji dëggu de bés boobu mooy bés bi nga ne daa duggal yi tabbi de amul sikk faman saa ko soob na mu di taxa la mu jàpp di laa wax yi jëm ci borom maa ban delluwaay koo xam ne bëgg naa mucc jaww na fàkk delluwaay léegi bu ko musal mooy sopp yàlla de inaanakanum anzarnaakum ragal loo man leen yéen ñan makka asaaban mbugal xariban mu daal jariñ de yàlla ngeen di ragaloo mbugalam péncam yàlla jege na ndax dana ñëw lépp luy ñëw ñëw na ba noppi pencam yàlla moom mi gën a jege démb la démb moom fi ñëw waaye pencam yàlla ki nga xam ne waaw ak lu mën a dox suñu diggante moom yàgg yàgg dana ñëw. su fekkee daal yàlla loxoom. waaw nit ku nekk lu mu mës a def démb lu doon demaay laaj dana ca teg bëtam de tudd nay loxo ndax moo gën a bëri ci li ñu ci jëfe wala kóol dana wax keroog ak kaasu mu néefar yàlla itam ni elon ca man buntu ma nekk turaban di di suunu rek ndax bu ma dajeeg ñu may daje tey rek bu yàlla denceeg jaam yi bàyyi muy ak njaxaale yantante yi lay jëkk a xisaab gannaaw loo xam ne amoon nay dund masa cob moromam maamu dund ko fayul mu fayu bàyyi mu boo ne amoon na béjjën di daan moromam maanu béjjën yàlla saxal koy diggal ne ko fayu mu fayu bañ dëkk mu ne leen nekk dem di suuf ñu daal ñu nekk di suuf suuf soosu ci lañ seen cër jaam bi yàlla mayee nag bàyyi may ñoom ñu soppee ko suuf moo tax yéefar bi di ñu dëkk elam te ñoom ñu nekk suuf naka bàyyi ñu ndax duñ dem te jëm a mébét après yama jama sax gën a mébétoon nekk di suuf te moom dañuy gisaaf de ndax amul lu lu ko gisaaf